a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du suuratul hadiidi kon tey ñu war a gis ba'da a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim saabiquu ilaa magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhaa ka ardi samaa'i wal ard u'iddat lilladiina aamanuu billaahi wa rusulihi daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim ah kon ginnaaw biñ gisee jamono ji jotaay bi weesu lim ñu waxoon réalité dunduk àddina ji nga xam ne foola mboosóor taar puukarante seen diggante ak ëppalante ci am ci alal yeeg doom yi mel ni taw boo xam ne ba mu wàccee dafa yéem baykat ya mu ne ginnaaw gi mu mujj lax nga gis ko mu jaune mujj gi mu nekk sax loo xam ne dañ koy jafale taal ni matt mu ñuy jafale mu ne nag alaaxira ñaara fa am adabun shadid mbugal mu tar wala rekk wa maghfiratun min ku amul ci bii rek am ci bi ci des wala njéggal gu bàyyeekoo ci buur yàlla wa ridwaan ak ngërëm mu ne nag xam leen ne àddina gu jege gi nekk lu dul poñet moo xam ne day wore léegi nag mu continuer ginnaaw ba mu ñu waxee kon àddina ni mel ku xam lool na nga gaaw fagaru ko ndax ku ko xam-xam ne kon lii jarul jarul kon nag yenn yi ndekete jaru ko ndax de toute façon day jeex léegi te kenn waxu la kañ lay ngay jeex kenn xamul sa mujj fu muy fooy mujje nit baax na tey bon suba moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne baadiru bil amali saaliha mook mook saar bi aaya bi ñu war a gis presque ñoo bokk luñ tàmbalee bii dane saabiqu moom mu ne baadiru baadiru mooy njëkk leen mooy kii euh, gaaw leen voilà gaaw leen ngeen dem ci jëf yu baax yi ngeen ko mooy bul loolu lim la bëgg a wax mooy bul yéexe lu baax naan bàyyil ba ci kanam wala ba suba wala non am naa temps non lu loolu moom fekk maa ngi dund moom de toute façon je le ferai non mooy def ko léegi ndax kenn yow da ngaa xam fooy mujj est-ce que loolu espoir la boo am est-ce que espoir boobu ah, dina réaliser mm. wala sax mu fekk la jamono ji nga foog mais est-ce que bu la fa fekkee mm-hmm. li nga foogoon ne ngëm yàlla gi tax nga def loolu di ko am ba léegi mm. eh, moo tax mu ne baadiru gaaw leen ci mm. jëf yu baax yi mm-hmm. ndax kat am na xita euh, baadiru bil amali salih mu ne fitanan am na ay fitna yu ñëw yoo xam ne ka qita'il laylil muzlim tellement ni ñu garaawe day mel ni dogu lëndëm mooy la nuit nuit boo xam ne amul amul weer amul dundeew wu lëndëm këriis mu ne nag comme que nit ñi ci lëndëm boobu lañuy ne mooy fitna fitna yi ñu xam rek fitna yi alal ju yomb te duma sonn fitna yi am mooy yooyu nag riba yépp da ciy duggaale da gis léegi àddina bi gars yi fexe nañu def de telle sorte que booy liggéeytu lu xaraam moom lañ lay gine a yombalal. da ngay gis ñu ne la non ndax nga liggéey yu bari. am na yu bari yoo xam ne baaxuñu ndax li ngay jaay baaxul. wala boog la ngay liggéey baaxul. mais loolu tekkiwul ne liggéey bu baax amu fi si. mais mooy fitnaay alal. fitnaay. Euh, euh, mooy ki ma bokkal comme ni mu waxoon tafaaxurun mooy kuukërante ku nekk di bëgg ëppale sa moroom li nga am wala yaa ko féete kaw ak yooyu mais fitna yi daal fépp la ne daanaka xëy xëy génn ci mbedd moom te ramassé woo ay bàkkaar ba doyal loolu sax yomb <laughs> waaye tamit léegi dangay toog sa kër mën a toj dëkk bi te génnoo mm. <laughs> nag ak mm. réseaux sociaux yi bees mm. mm. yooyu yépp télé yeeg mbumbaay mm. yeeg mu ne kon nag lu baax gaawe leen ko def balaa fitna yu mag yooyu di ñëw mu ne fitna yooyu yusbihu rajulu mu'minan da ngay gis waa joo xam ne bu xëyee jullit lay doon waaye wa yumsi kaafiran balaa ngoon mu nekk yéefar nga gis ko ke moom wala keneen koo xam ne moom yum sii day bu ngoon gi jotee mu nekk jullit balaa xëy nekk yéefe <laughs> mu ne mu ngay jaay diineem ci poñetum àddina lu tuuti loo xam ne jarul ndax diine mënoo ko jëndeeg leneen moo tax sëñ Tuubaa ne radiyallahu anhu man baa man baa man bi duja fa sayandamu képp koo xam ne danga jël nuuran voilà man baa nuuran képp ku jaay leer jënde ko lëndëm kooku kooku dina rëccu ji mooy nga fekk koo xam ne moom dafa toog teg plateau lëndëm yow nga yor sa leer ne ko sa lëndëm gii de daa bëggoon nga jox ma te nga jël sama leer gi loolu mooy lan <laughs> loolu mooy yow sa diine ji nga yor ngay nangu nit di marchander sa diine ci loo xam ne dafa xaraam nga ko ciy toog ndax lan no euh, bëgguma gaa yi ruus xam nga gaa dañ koy def léeg-léeg surtout entre sénégalais dem léegi nga nga nekk ak ñenn dem fenn ay jigéen ñëw di nuyoo di joxe loxo yow nga ñu ñëw ba ci yow joxe woo loxo mm-hmm. ne non après gaa yi naan soo ay yow rusloo nga femme bi ma ne mais ban rusloo bi luy rusloo femme bi moom sax bu ko xamoon leer na moo xamoon ne du ma joxe loxo du ma nuyu mais loolu kay léegi lan ngeen bëgg pour yéen pour léegi bañ koo rusloo daal ma def lu yàlla yu làlla xaraamal la mooy ne da ngay jaay mooy ku jaay leeram jënd ko lëndëm kooku dina rëccu ji ndax après da ngay xam ne jaru ko ñàkk rusloo te loolu sax ñoom ñoo ko tudd rusloo mais du rus <laughs> loolu lu mu nekk <laughs> moo am na xam nga nit moom foog nga am principe xam nga fii mu ne nasaraan si gëmul nii tubaab yi mënoo leen a def looloo xam ne ñoom jàppuñ ni lii duñu ko def jamais noo yenn yi moom ak loo man di def duñu ko def ndax lan ndax ñoom dañu jàpp ne comme booy wax ñu naan xoola booy wax boo leen nee comme gars yi nga xam ne dañu fiy nekk di di def ay caricature di di saaga ak yooyu di tooñ nit ñi. Mm. boo leen fexee wax ne ñu bàyyi ko pour ñoom. Mm. manu duñ ko bàyyi ndax lan. liberté mooy loo man di wax foofu lañ lay yóbbu ndax lan ñoom principe lañ ko jàppe mm. mais yow nag yow doo am principe yow jullit amoo benn principe lu ñu wax rek nga ne dama koy def ngir neex ñi mu ne ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne dañuy jaay seen diine ngir loo xam ne lu ndaw la lu ko jaru ah moo tax nag borom bi ne kon nag nit ñi gaaw leen saabiqu comme ko xam ngeen ne àddina nii la mel te amul njariñ bariwut solo te lool ñépp a koy wax koo ci gis rek nit koo gis rek surtout ñun naan àddina bi àddina amul solo moom kay balañ koo mën a wax nag am koo xam ne ab jeune bu gaañook yooyu ñu cëy hmm. àddina bi amul solo walla diw rek ah. <laughs> mais ñépp ko xam loolu moom ñépp koy wax mais nag bu jëf ñëwee du ñu jëf en conséquence voilà non mu ne nag saabi saabiqu kon njëkkalante leen ilaa maghfiratin jëm ci alal yi mu waxoon sànq jëm ne woon ñoom dañuy njëkkalante wa takaasurun fil amwaat mu ne déedéet saabiqu njëkkalante leen concurrencer leen ilaa maghfiratin ngeen jëm ci njéggal min rabbikum boo xam ne ca seen boroom lay tukki mooy ne fii la fii la fii la course bi nekk aka neexoon nit ñi di di di di di di di di di di kan moo ëpp lu muy toroxlu ngir yàlla lan kan moo ëpp lu muy muñ ndax yàlla kan moo ëpp lu muy nëbbu boppam ngir yàlla loolu moom aka neexoon ñu koy def mais du foofu alors que yàlla foofu la ne ngeen njëkk leen def saabiqu wu njëkkalante leen ilaa maghfiratin ci njéggal ci di tuub duy waral yàlla di leen jéggal min rabbikum boo xam ne nag fa seen boroom lay jóge loolu nag nit bu koy def foo jaar mu jàpp ne moom du dara ndax fooy demee di ñaan njéggal mooy ne jàpp nga ne yow tilim nga ak i bàkkaar ba yow il faut ñu jéggal la sinon du baax kon mu ne foofu ngeen mooy njëkkalante leen ci wàcc seen bopp te bañ a nekk ci àddina bi bëgg rek nekk ci course poursuite gu dul jeex yoo xam ne suba mooy dangay ngay dee bàyyi ko fi voilà ne nit ñi moom li ñuy dajale lu ci bari du pour ñoom lu ci bari du pour ñoom waaw ah, pour seen héritiers yi la rek pour seen héritiers yi mm. <laughs> ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewale ne amaana ñoom voilà dinañ ci ami bés hmm. <laughs> gis gaa yoo xam ne taluñu sax taluñu sax vacances sax so taluñu hmm. di daw rek di dajale rek hmm. xanaa nan laay def affaire yi bu ma demee vacances affaire yi wóorul sama ginnaaw gaa yi damay ragal entreprise bi wadd di daw rek di daw di daw moom moom âge yi sax buy dem du ko seetlu bu bés bi ñëw rek ale kon mu ne njëkkalante leen ilaa maghfiratin jëm ci njéggal min rabbikum bu tukkee fa seen borom wa nag ak àjjana njëkkalante leen ngir am àjjana moo tax nit ne xam nga borom bi moo joxe digal nit ku ci nekk nag kenn mënu koo ŋàññ nit kuy jaamu yàlla ngir àjjana ko kenn mënu koo ŋàññ ndax borom bi moo ne saabiqu njëkkalante leen te loolu jullit ñépp la ko ila maghfiratin min ko jëm ci seen njéggal bu jëm ci seen boroom na jannatin ak àjjana ndax àjjana moom de toute façon waa ji koy ut ak ci ut leneen ñoo bokk terminus mooy ne euh, ñoom ñoo mooy ne buur yàlla dafa def ne yawmal xiyaam moom njéggalam ngërëmam yu muy def la lu baax yépp kër gam ko def mooy àjjana la nekk Euh, beneen kër bi mooy mbugal yéeg meram ak yooyu mooy safara léegi nag yow di laaj di soxla àjjana mu ngi mel ni yow dangaa so mooy ne àjjana du dang àjjana noonu rek mooy yi borom bi moo la jox ndigal ne la njëkkalanteel fii wa ridwaan te ngeen ut ngërëmu yàlla te ngërëmu yàlla moo ëpp àjjanaay kese hmm. kon moo tax kaw kaw ba dafa ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam da dafa ñëw ne Seydina euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko man euh, man manuma dandana dandanatuka wa dandanatu Mu'aaz ne ko moom daal dafa bëggoon mu jàngal ko bu jullee ba pare lan lay ñaan da ko doon laaj loolu yonent bi alayhi salaatu da koo laaj ne ko yow boo jullee ba pare lan ngay ñaan mu ne man man moom manuma seen munum munum yi mu ne ko yow ni ngay munum munumee <laughs> mooy di am looy wax te kenn ah, <laughs> yi ngay def ak Muaz benn saxaaba la bu mm. woon mm. jeune la woon nag mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yawmal xiyaam mooy nekk ci kanam boroom xam-xam yi moo leen di jiite te bi muy génn àddina ay trentaine am nañu ne trente-deux ans la amoon ah. voilà trent deux ans mm. waaw ba àddinay tukki xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroom xam-xam yépp moo leen raw mooy nekk seen kanam mu ne wax kaw ko bi ne ko man manuma li ngay def yi ngay munum munum yi ak Muaz man manuma lool mu ne ko lan ngay kii mu ne ko man daal li may wax mooy yàlla musal ma safara dugal ma àjj <laughs> man daal loo lu simple lool la en tout cas ah, kantaa yéen yi ngeen di wax waaw ah, mu ne ko kantaa nag yi ngay ngunum ngunum yi ak moo man manuma yooyu ah. mu ne ko mu ne ko ah. baynahuma nu daan di liggante loolu noonu yow yi ngay wax suñu ngunum ngunum yëpp foofu la <laughs> suñu li ñuy wax yëpp foofu looloo ñu koy dem mm, mm. pour wan la ne mooy mm. loolu euh, voilà mooy gis nga nim simple mm. moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la simple woon ak mm. njàngaleem mm. neewu ko déedéet di ko jox yoo xam ne leer na ko day compliqué ci waa ji ndax waa ñoom premièrement nee na lii moom yéen ñii ngeen di def man manu ko <laughs> mais daal li may def man bu ma jullee ba pare dinaa ñaan yàlla mu dugal ma àjjana soril ma safara kantaa yow yi ngay def yaak Muaz non yooyu moom manuma ko <laughs> yooyu mën a ko diggante loolu ñun mm. ñun suñu mën a mën a mi gi yëpp foofu la ne waaw mm. mooy nit ñi mm. mooy da leen di jox espoir sinon bu ñu bu ñu jàppee ne mbir mi dafa compliqué rek mooy du ñu ko duñu ko ñu ko jege moo tax mu ne woon euh, mu waxoon Muaz boobu ba mu ko yónnee ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari yónni ko Yaman mu ne ko bashira bu ngeen demee nag na ngeen bégal nit ñi na ngeen bëggal nit ñi wala tu'assira te mbir bu ngeen demee bu leen teeŋal difficile diine déedéet yombal leen bëggal leen nit ñi bëggal leen voilà mais bu leen ko diisal bu leen ko mettil mm-hmm. voilà kon mu ne saabiqu njëkkalante leen ilaa maghfiratin ci njéggal mm-hmm. min rabbikum ci seen bu tukkee fa seen boroom wa jannatin ak àjjana arduha koo xamante àjjana joo xam ne largeur bi mm-hmm. ka ardi samaa'i wal ardi day tolloog asamaan ak suuf laabiiru asamaan ak suuf xam nga araab yi buñ bëggee wax lu lu lu yaatu xam nga ard largeur longueur a ko xam nga largeur longueur euh, ñoom nag bu bëggee mbir mu yaatu dañuy ex dañu koy exprimer wu par largeur largeur lañuy wax mais duñu wax longueur pour wan la ne bu dee largeur bi moo toll noonu imaginer longueur bi nag lay toll te lii benn àjjana kese la de mm-hmm. mooy benn àjjana bu nit di am moom rek mm-hmm. boo xam ne largeur bi comme asamaan ak suuf léegi yow imaginer mm. milliard bi nit yi nar dugg àjjana yëpp ñooñu ana seen ji mooy ne yàlla lépp la man mm. <laughs> loo xam ne mooy yow xoolal mm. xam nga lool boo ko tegee ak diggante lim fi mu jóge woon di la wax àddina gu doyadi gii nga xam ne lii la lépp affaire mbañante laa njëkkalanteeg yooyu pourtant manoo fee am nit nit nit ci boppam nit amul benn nit boo xam ne mën naa am lu mu man di am ba moomu dëkk amul loo man di am àddina loo barile barile barile gisaguma koo xam ne moo moomu dëkk amul même buñ naan buur yi buur yi moomuñ lépp mm. c'est loolu façon waxin la rek buñ naan wala moom mooy kii boroom dëkk bi mais uh-huh. lu moom dëkk bi dëkk bi man sama sama kër sama néeg maa fay def lu ma neex mm-hmm. dara ci manu mooy ne kooku mooy mm-hmm. mooy doo gis rawatina sax suñ jamono yi nga xam ne moom réeru buur bareetu mooy doo gis nit ku ama ama am ci àddina bi lu ba ba ba am lu mel ni Sénégal wala Togo sax lu ndaw ndaw mel ni bi sax du ko moom mm-hmm. léegi nag imaginer li yéen ndeke seen njëkkante bi yépp li gën a tuuti manu ngeen koo am malgré bu leen yàlla joxoon li ngeen lim leen di jox fii yépp léegi teg ko ci wet gi balance bi nga teg boobu ak waawu àjjana boo xam ne yow rek boo ko moomee moo ëpp asamaan seeg suuf si mm-hmm. fa ah mooy terre bi univers bi noonu mm-hmm. diggante asamaan beeg suuf si mooy ah, suuf si noonu mm-hmm. yow kese yaa moom loolu lépp <laughs> dam nga loolu loolu loolu yemuñu kon mu ne kon wa jannatin ngeen di jëm ci àjjana koo xamante ne ni arduha ka ardi samaa'i wal ard mooy largeur bi day toll ni largeuru asamaan ak suuf ngir wax la yaatuwaay te benn nit a koy moom benn nit képp dong moo moom lool hmm. u'iddat dañu ko waajal àjjana jooju préparer ko lilladina amanu ngir ñi gëm yàlla billaahi wa rusuli ñi gëm yàlla gëm yonentam alayhi salaatu wassalaam moo tax yowmal xiyaam moom ko amul gëm yàlla moom bul taxaw bu moom doo fa dara moo tax siraat euh, bu mooy kii bur jaar pont bi jaar biir safara boobu ñu doon wax boo ci kaw safara boobu noonu ngëm mooy ne nit ñi seen seen li leen di niital mooy seen force gëm yàlla nit ki nu sa ngëm yàlla tollu rek noonu nga fay jaare nit nag bu dee amoo ci dara mm. mooy kooku du jàll moom day daanu ci biir ko moom moom kenn manu ci dara te bu jaa te bu waddee jahannama lay dugg voilà mooy moo ndax moo ko tiim moom la tiim mm. dafa ngay jaar moo tax ngëm yàlla rek mm. moo am solo te nag ngëm ngëm xam nga mooy la foi mm-hmm. foi moom mooy da gëm loo xam ne gisoo ko al moo tax mu ne alladina yu'minuuna bil ghayb mooy ñi nga xam ne alif lam mim dhalika al kitab la rayba fii hudan lil muttaqin mu ne ñooñu nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla te alxuraan nekk njub pour ñoom mooy ñi nga xam ne yu'minuuna bil ghayb dañoo ragal dañuy gëm lu ñëwagul xam nga àddina bi léegi moom tendance bi mooy tout ce qu'on tout ce qu'on toucher n'existe pas tout ce qui ne pa palpable n'est que des n'est que loolu rêve la mm-hmm. gént rek la voilà ay illusion la voilà dañ naan la yow moom da ngay illusion yow ci illusion nga nekk ndax ñoom dañu foog ne nit moom pour moom univers bi lépp la xam mm-hmm. alors que mais liñ ci xam matul sax deux pour mm-hmm. suuf gi rek liñ ci xam bariwul léegi nit jàpp ne moom lu mu moo tax àddina bi léegi noonu la ñuy doxale jàpp nañ ne li ëpp ko moo tax buñ gisee nit kuy gëm yàlla nag dañ naan non vraiment ça va am na dañ leen di yërëm quoi. regarde-moi c'est religieux quoi. ñoom ba léegi ñu ngi gëm ñu ngi gëm ay kii moyen âge quoi. daa yooyu doxoon na mais léegi. wala ni mu leere yépp leer xam nañ ne yii yii yii amul ay jë amul. yàlla nag ne nag ngëm yàlla daal gis nga. àjjana gii moom. uiddat dañ koo waaja waajal lilladina amanu billah ñi gëm yàlla mais du n'importe ngëm n'importe quel ngëma ndax bu dee waajoo xam ne daf nee na moom gëm na gëm na yow ga gëm na yàlla mais bokkaalekat la kooku moom loolu sauvéwu mooy mu jàpp ne waaye yàlla moom kii na am na une vie après mais nag y a plusieurs Allah nag mooy bi ci gën a mag mais y a d'autres kooku moom de toute façon moom moom loolu jaruñu ko dara ndax buur yàlla nee na ana aghna shuraka ani shirk man maa gën a doyloo ñi ngeen may associer mhm. ñu associer ma ko ko ku ma booleeg dara rek ma bàyyi ko loolu taraktu ma bàyyi ko wa shirka ak li may booleel mhm. ba bu demee na ko fay mhm. moo tax waa joo xam ne day julli di ngistal bu ñuy yowmal qiyaam nii bon yàlla danaan ko yow lan moo taxoon ngay julli mën a ko mën a ko déedéet mm-hmm. wax nga lu woosa lu wuteeg li am mm-hmm. yow da nga doon julli ngir nit ñi ne mm-hmm. yaa mën a julli walla yaa mën a tareek wala yooyu léegi ñooñu lan ci bëggoon amoon nga ko pare kon nag man lan laa lay fay comme que objectif moo doon ñoom ñu wax lool du waxoon nañu ko ah, waaw waxoon nañu ko de wax dëgg yàlla j'étais une star quoi waaw loolu la nag kon nag amoo fi fay ndax kat innamal a'malu binniyaati jëf yi ci yéene rek la woon te comme que sa yéenee doon la le moo tax bon euh, def ngir yàlla yomb la ah. wax ko moom moo gën a yomb mais jëfe ko yombul kon mu ne ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te gëm yonentam yi wa rusuli ak yonentam yi yépp sans distinction ñoom ñëm ngay ñooñu la ko yàlla par waajala mu ne zaalika gis nga nag apte être capable ba pare yàlla may la tawféexal la nga mën a di njëkkalante jëm ci njéggalu yàlla waaye di njëkkalante jëm ci àjjana yi ak ngëm yàlla ak gëm yonentaam yi loolu yépp yàlla ne zaalika lii yépp fadlullahi ngëneelu yàlla la nag bu kenn foog ne par magie nga koy amee wala par luxus wala par leneen yàlla bu ngëneelam kese la boo xam ne nee na zalika lii lépp fadlullahi nag ngëneelu yàlla la yutihi moo koy jox man yasha ku ko soob ku ko neex ci jaam yi mu defal la ngëm yàlla defal la nga gëm yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam te loolu moom boo ko defee mooy yéey yëpp am nga ko mooy dangay am amul nit ku nekk àjjana lu muy prétendre am ko lu dul yow dinga ko am ndax foofu la yàlla def ne xéewalu allaaxira yi yépp yi muy defal jaamam yi foofu la mooy ne boo gëmee yàlla ni mu war a gëm yonent yi saatu salaatu ak li ñuy mën a indi ak li ñuy compliqué li nga xam ne mooy tax xam nga gëm yàlla moom yàlla moo tax day noonu lay doxale mooy ne yow booy dund jamono ji la yonent bi wala yonent bu mu man di doon alayhi salaatu wasalaam di wax li yoo xam ne day am ci kanam mm. non danga naan ne lii nan la mën a nekk mm. nooy doo imaginer ci ban cadre la war a possible la war a possible affaire bi moo tax dafa am benn euh, saxaabi Adi ibn Hatim mm. radiyallahu anhu nee na nee na dama ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw doon dóoratu moom nag baayam baayam arab yi arab yi euh, temps yooyu euh, baayam dañ ko xame woon ci tabe ba bu ñuy joxe exemple nit ku tabe dañ naan dafa tabe comme baayam moom at-Ta'i Adi at-Ta'i Adi ibn at-Ta'i euh, non Hatim Hatim walla Hatim at-Ta'i euh, moom nee dama ñëw bon mu ñëw di tuub si toog ak yonent bi alayhi salaam ñëw di di waxtaan ak moom ñu toog di waxtaan ne am ay gaay yu jóge fële ñëw nuyoo benn genre délégation bu jóge ci dëkk yi ñëw di jàmbat ñàkk ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam di jàmbat ñàkk euh, ak insécurité gi nga xam ne insécurité gi nga xam ne moom la ñuy dund ndax dafa am ci côté yooyu ñoo xam ne c'est des des agresseurs professionnels ñoom seen seen seen dund mooy dangay ngay gis tribu boo xam ne ñoom seen seen am-am seen économie ci rapt lañ ko teg <laughs> piraté ay pira ay pirate lañu <laughs> gaal gu romb ñu karma caravane bu romb ñu karma ñoom loolu lañ mooy ni ñoom ñoom seen ndëkk amul ñu naan ñii dañuy bayyi ñii dañuy sànni déedéet ñoom daal li ñuy dunde foofu lañ ko teg <laughs> raket <laughs> gaa yi nag ñëw pour wan la àddina bi affaire yi yàgg naa c'est léegi médias yi dañ koo gën a feeñal mu gën a bari tamit ndax lan ndax dafa tax ñu bari gën koo ñeme te tamit dañ ak méthode yu bees yi dañ naan non léegi def ko garaawul ndax nekk fi di def ay faire ay longue étude wala ay formation yu yàgg yi non non cambrioler quelque oto rek am am 2000 euros mieux ñu def loolu te wane nañ ci tele bi waa joo xam ne noonu mm. dund tedd na ci mm. mooy ne yooyu ngay gis ak niñ koy li muy yombe dañuy foog ne léegi nag day tax ñu bari ñeme koo def mais bu dee am gi moom ñoom am loolu amoon na mm-hmm. gaa yi ñëw di jàmbat lool yeneen ci ma alayhi salaatu salaam turne na ko hadi est-ce que xam nga alxiira benn moo ne woon xiira fële ci Perse la bokkoon empire perse Iran léegi Iran ak ba Iran rek ah ay ndax ay Afghanistan Bagdad yooyu yëpp ci l'empire perse lañ bokkoon mu ne ko benn dëkk boobu bu mag bu ne woon foofu benn métropole bu mag mu ne ko est-ce que waxul ak gars de mais mooy ñoom lay waxal mais day laaj ci xam nga nit mën na ñëw di am lum lay laaj. doo ñëw tontu ko direct mais ngay nga nga ne diw ku toog ci mbooloo mi di wax ak moom mais pour waa ji jële ci tontu bi ah, mu ne ko adi est-ce que xam nga xiira hmm. mu ne ko masuma faa dem de waaye nag maa ngi koy dégg hmm. dégg naa ñuy wax tur bi waaw mu doon ñun tam ñu ne waaw daa ba ngay nekk xamoo ba dara <laughs> mu ne ko waa man de dinaa dégg tur bi mais nag masuma faa dem mu ne ko la in taalat bi ka xayaa mu ne ko bu sa fan guddee yow gaa yi ngi taxaw di xaar mu ne ko bu dee yow sa fan gudd na bokk na ci mu ko wax ne ko eh, kii bi eh, benn femme buy voyage yi mm. ak yi na koo xam ne jigéen buy voyage yi mm. dina yéeg géléema jóge foofu ñëw wër ci kaaba gi mooy aj si demaat te du am benn te du am dara lu muy ragal ci yoon bi ma contrairement ak jamono ji ni mel léegi moom nee na bi yonent bi alei saatu salaam waxee lool waaye nee na maa ngi wax sama sama sama bopp sama naan <laughs> mais ana agresseur bu jamono jooju moom ana agresseur ñoom seen seen seen tribu ñoom. Mm. ñoom ay ah, ñoom comme ñi ma la waxoon. dafa bari woon des agresseurs bu ñëpp noonu lañ doon mais ñi ëpp ay agresseurs lañu. Mm. mu ne mais ay na doxaaru tay mais bu boobaa ne muy wax ci xelam. bon man loolu dina man instant bii nii man man buñ ne woon sax peut ay siècle après. mais man instant bii nga xam ne lool moo fi am. Mm. mu ngi mel ni tey ñu ne woon. ñu ne la woon am benn sëriñ ne la woon yow bu sa fan guddee ne la gis nga euh, France xoola France ni mel dina am président boo xam ne musulman la te charia lañ fiy doxal eh, <laughs> waa ji daa mel ni day géntu ah mm. danga naan mais loolu moom. mooy yow da ngay mooy ndax dangay fexe. comparer li xew. ak loolu nan ak naka la. yan circonstance nan moo war a xaw nii ma gis nii. waaw nga xam ne ak loi yu metti yi dugal tout le temps metti contre musulman yi. c'est ça. moom nag loolu la doon c'était pareil ak moom. saa yooyu nga xam ne agresseurs yi dañ nee mais. Mm. daanaka moom voyage yi te agressé wuñ la côté yooyu moom moo doon miracle hmm. mu ne mais kon boobaa ana ana mu wax ci xelam ana agresseur wu suñu suñu dëkk wi mais hmm. nee na maa ngi waat ci yàlla ne hmm. man loolu man mii gis naa ko mu muy nettal lool mu ne man dund naa ba gis naa loolu di xew te benn mooy bu dee bu dee xam nga gars yi ñoom ñu gën a fragile la ñu gën a yem. Mm. ay jigéen ñeeg xale ah. yeeg ak màgget yi. Ah. bu dee ñooñ ñoo mujj di di voyage yi sans problème. Mm. mu ne man de gis naa loolu. ndax lan ci ngëm yàlla la ko tegoon. ama arabe yi li fi la peut-être ñoom fi leen jëlee par exemple jigéen du dem Màkka ni sans góor gu ko. ah waaw xam nga loolu waxoon nañ ko ci. ak yi waaw am na ñoo xam ne sax duñ la nangoo. yóbbu waaw ah, waaw waaw. waaw ndax loolu waa ñoom xam nga loolu wax nañ mooy doon xanbali yi mm. rahmatullah yi mm. ñoom ñoo doon wax waa bu dee mazhabu imam ahmad rahmatullah yi comme ni ñu ko waxe woon mm. ñoom duñu nangu loolu mooy te loolu xadiis la tamit bu yonent mi alayhi salaatu salaam wax ay xadiis yu ñëw di wax loolu këne euh, mu ngi mel ni waa waaja nga xam ne bokk na ci yonent bi alayhi salaatu salaam dafa moom soxnaam dafa dem aji mm-hmm. après moom mu mu bindu ci benn guerre bu doon am mu waroon a participer ci guerre bi yonent ma sallallahu alayhi laaj ko mu ne ko mu ne mu ne soxnaam dafa aji mu ne ko anam mu aji dafa aji mu ne waaw hmm. mu ne ko demal nga dabi ko nga ànd ak moom hmm. mooy ak yeneen yi nga xam ne waxoon nañ ko jamono jooju hmm. ñoom moo tax ñu ne affaire bi c'est obligatoire jigéen buy kii nga ànd ak kenn mais ñi waxoon du contraire comme niñ ko gisewoon comme madhabu imam Malik mm-hmm. rahmatullah ñoom dañ ne ar rufqatul na mooy bu dee ne convoi bi muy àndal ak kii ñooñu ñu lañ comme ñoo xam ne comme ñu nga xam ne mm-hmm. mbooloo lañu doon mm-hmm. ñu lool même bu dee ne ndax yonent bi alayhi salaam tamit dane daganul ci koo xam ne jullit bu jigéen bu gëm yàlla gëm yonent eh, yawmal qiyaam mm-hmm. muy voyage yi lu ëpp trois jours mm-hmm. lu dul mu ànd ak koc armalam yooyu yëpp ci ci seen kii la seen argument sauf que ñii mm-hmm. ñoom bu dee maalikee rahmatullah alayhim du ñoom rek tamit comme ni ñu ko gise woon euh, dañ ne ñoom bu ba pare da pare mm-hmm. loolu bokk na ci ñu ko teg mm-hmm. comme niñ ko waxe mooy li ñu wax nii mm-hmm. hadis bi ñu wax sànk bu Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu mu ngi ci imaamul Bukhari rahmatullah alayhi euh, foofu lañ ko tegoon ne loolu day wan ne kon loolu bu manuloona ne yonente bi alayhi salaatu salaam du wax loolu mooy le fait que muy waaj nekk en sécurité voilà sauf que Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ci defoon ay tënk dañ newoon affaire bi loolu dina mën a nekk bu dee aju farata mais bu dee ay naa euh, ay umraak wala ajiwaat ak yooyu mm. loolu ñoom mm, duñu ko permettre te loolu sax mm. loolu du ñoom rek mais pour gàttal mooy ne ñoom foofu bokk nañ lii nii nii laa li nga wax li nga wax ni ah, ah, loolu ah, foofu fuñ ko tegoon sauf que ñeneen ñi tontu woon nañ leen ne woon nañ leen que ne non yéen dangeen a jaawale. mooy ne li ngeen wax noonu. dëgg la mais. mooy ne yéen. yonent bi alayhi salaatu salaam day nettali lu am. Hmm. loo xam ne ab xew-xew buy xew la. mais que ne lii mooy xew. Hmm, tekkiwul ne lu baax la. Hmm. loolu. mooy da doon da doon nettali luy xew. xadas buy am la. mais loolu mënu loolu du loo xam ne. mën nañ sukkandikoo que ne comme que day am. kon loolu noonu lu baax te ñu am texte yu leer yuy statuer ci affaire bi mooy loolu mënuñu koo jële noonu mais euh, ci gàttal loolu la woon mooy ñoom foofu lañ ko te woon ñu ne compagnonnage bu moo tax yenn agence yi boo demee ñoom duñ ko nangu dañ naan àndal sa wala sa sœur wala sa doom wala yooyu mais pour wax na ni ngëm yàlla noonu la mooy li ngay gëm instant bi nga koy gëm mm. moo ngëm yàlla ngëm rek kala fa bàyyi. Hmm. mais sinon bu doon da ngay euh, comparer li xew ak liñ la wax. nit hmm. mi day xaw a compliqué. nag loolu mooy ngëm hmm, yàlla. moo tax mu ne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ñooñu do amana gëm na yonent bi alayhi salaam d'abord ak ñi nga xam ne mooy ñi ànd ak moom ñi ko gëm da ngay gëm buur yàlla gëm yonent yi gëm gëm yëpp yi mu wax noonu loolu mooy ngëm hmm. ndax ngëm moom li bu doon li feeñ rek ngay gëm loolu loolu c'est facile ah, c'est facile quoi hmm, hmm. moo tax yàlla ne yenn yi da koy def ngir tester xool ana kan mooy ci gëm yàlla wala ak ki nga xam ne yanqalib ila aqibayhi mooy dellu ne ah non mu ngi mel ni Isra ak Mi'raj bi ñu amee voyage nocturne bi am na ñoo xam ne keroog lañ nekk yéefar dañu génnaat ci l'islam moo tax mm. yonent mi alayhi salaatu salaam ne dem na ci partie guddi gu ndaw dem na ci Jérusalem mm. te kat Jérusalem la leen wax de waxu leen asamaan si de bu Jérusalem bi rek la leen wax ah, ah, bon gars yi non non non gars yi mujj nekk yéefar génnaat ci l'islam ah, mm. ndax dañ ne loolu moom non c'est pas possible gars yi xool leen arrêtez quand même c'est beau di wax ay discours mais xam ngeen ne loolu mënu la nekk nekk une partie de la nuit foo xam ne dañ doon def weer dem weer dikk wala euh, ñaar aller retour bi yépp di jël weer nga bëgg ne te lool gëléem yu foor ngay yor yu am doole yuy waaxu ci désert beeg yooyu te moo moo doon li gën a gaaw lu ñu amoon jamono yooyu boo ko jëlee noonu lay mel kii ne dem na fi ta non non non gars yi arrêté mooy ngëm ya waaw <laughs> loolu c'est que c'est que benn affaire dafa am xam nga ñooñ lii leen seen problème mm-hmm. mooy ñu ngi ko doon xool ci kàttanu doomu aadama mm-hmm. alors que mm-hmm. mais yàllaa ko def kàttanu yàlla daa am limite c'est mooy ne dëgg la xoola euh, oto force bu man di nekk lu muy gën puissant distance bi mu war a def day gën a wàññeeku. man bu ma waroon am mbaam. jóge Paris di dem Lyon. dina mu mooy gën a gaaw ma doon dox. ndax lan ndax mbaam mi day daw force am moo gën a kii man sama force. mooy distance bi day wàññeeku. ma jëlu fas day gin a gaaw mbaam mi. ma bàyyi lool jël train yu yi amoon. temps dix-huitième siècle day gën a gaaw fas wi. mais ma jël euh, RER. Hmm. kii TGV. voilà ah. mooy train de nuit yooyu. Ah, boobu it mooy gën a gaaw lee. Hmm. ma jël TGV mu gën a gaaw. Ah, ndax lan ndax force am. Hmm. nu force bi gën a temps bi di gën a wàññeeku. bu ma jëlee LGV yi war a génn boobu moo gën a gaawati. wala bu bu japonais yi. boobu moo gën a gaaw. mooy ne bu boobaa affaire bi day gën a wàññeeku. kon force bi nu muy gën amee doole mooy distance bi day wàññeeku loolu mooy ci mbindeef yi mm-hmm. mais bu dee yàlla nag amatul temps amatul force ndax temps bi dadul da amatul benn solo mooy ne bu dee yàlla amatul temps voilà amatul temps c'est ça ñoom bu ñu ko gisee woon noonu mooy mbir mi dina yoon mais ñu ngi ko gis ne non kii kii kii mm. te tamit xeeb yi xeeb mm. <laughs> pour ñoom ñoo gën a. waaw c'est c'est ça non kii moom. non non loolu man da ndax ñoom foofu lañ xool. Hmm. te alors que. Hmm. li aaya bi wax dafa subhaanalladhi asra bi abdihi. Hmm. gàcc ngaa la am soril bépp takk-takk ki nga xamante ne bàkk ki nga xamante ne moo tukkil jaamam bi. moo tax yonent bi alayhi salaam bi ñibbisee. wax ko waa Màkka wax ko Abu Jahlin Abu Jahlin ko dafa dajeeg moom ah, mu ne ko abu dafa dajeeg moom Abu ci fa ci suba gi quoi mu romb ko Abu Jahlin ko dafa est information daa am mm. <laughs> mooy moom bëgg na mu ne ko waaw mu ne ko lan la woon mu ne ko damaa demoon ci guddi gii nii dem naa baytul maqdis Jérusalem bu ñu mu ne ko nga ñëwaat nii nii nii nii nii mm-hmm. mu ne ko waaw mm-hmm. Abu Jahl na ko ataa mm-hmm. léegi est-ce que bu ma woowee waa xuri mooy waa Makka est-ce que ah. li nga leen wax lii nga ma wax ndax moom da ragal da doon ah. non damay ragal lii mu ma wax bés bu ma fi woowee nit ñi mu ñëw ma bañ ne waxuma ko woon <laughs> mu ne ko jàpp yow mm. est-ce bu ma woowee nit ñi liñ ma wax diñ leen ko wax mu ne ko waaw rek mu yuuxu <laughs> woowa euh, dë yuuxu ba ci kaw xam nga moom kilifa la woon ko déggee gaa su suba gi noonu ñépp ne abul hakam mooy woote abu jalil lu xew ñépp ñu ñu bari ñëw pour que. annoncer waaw waaw annoncer mooy ngir gaa yi ñëw. Mm. moom jàpp na ne bu demee. di woote dem yonent ba saab saab dem. moo réer de comme mm. turam quoi. Mm. <laughs> léegi gaa yi ñëw. Mm-hmm. mu ne leen waaw kay. ne ko eh Muhammad. wax ma li wax leen liñ ma wax. mu jaaraat ne waaw guddi gii nii demoon naa Jérusalem ñëwaat. gaa yi nga gis ñenn ñi mm. tàcc ah. ñenn ñi ah. tafsir bi mm. mm. mooy la c'est-à-dire gëmuñu ko moom kay mooy gëm woon nan non sawaay nag masuma gis ku mel nii léegi ñii di tàcc ñii moom sëgg am ñoo xam ne dañuy jël seen loxo def ñuy ah. jàmm comme boo boo boo jaaxlee ah, <laughs> jël sa ñaari loxo teg ko ci sa bopp sëgg <laughs> ah, après mm-hmm. te Abu Jalil ne ko mais léegi mm. Euh, yëkkatil sa benn tànk ma xool. Hmm. <laughs> Hmm. waaw waaw. mu yëkkati benn tànk mu ne ko yëkkatil beneen bi. mu ko ah mu ko yëkkatee damay daal. mu ne ko waaw léegi nag nga ne kon dem nga bi mu ne ko hmm. man waxuma maa dem de dama ne dañ maa yóbbu. dama ne yàllaa mu yóbbu xam nga man. bu ma nee. xam nga léegi bu ma nee man. Euh, man naaw naa ba ca niir ya dem naa ba dem naa dem naa ba ca niir ya. ak yóbbu nañ ma am na lu ma yéeg mu yóbbu ma ba ca niir ya bokkul mu ne man dama ne waxuma la man dem naa dama ne la dañ maa yóbbu mm. te loolu ñun dina comprendre neex a comprendre mm. ku fi jël avion mu dem tekkiwul na comme que avion bi yóbbu na la yow yëkkatil sa tànk to boo yëkkati beneen bi di daan <laughs> mu ne ko man waxuma la maa dem mm-hmm. yoru may laaf di naaw mais mm. dañu maa yóbbu mm-hmm. en tout cas gaa yu bari daal di weddi ndax lan ndax ñoom mbir mi lañu manula jàpp amul ci benn lu ñu lu ñu xam benn logique bu ñu mën a teg loolu mën a nekk pour ñoom loolu c'est impossible loolu nag mooy gëm yàlla moo tax bi ñu wax ko Seydina Abu Bakar mu ne leen yéen am na da ngeen koy waxal lu mu waxul gaa yi ko sii moo ko wax mu ne waaw bu dee moo ko wax dëgg la kay moo tax mu gën ñépp après ñu tudde ko as-Siddiq ki dëggal dëgg-dëgg ndax loolu mooy ngëm yàlla c'est ça moo nag nit nag mooy bu dee lool amoo mm. lool la yàlla ne ñooñu nag mm. ñi gëm dëgg gëm yàlla gëm yonentam bi ñooñu la préparé àjjana mm. mu ne loolu mooy ngëneelu yàlla boo xam ne nag gis nga gëm yàlla googu mu mayoon Seydina Abu Bakar radiyallahu may ko jullit ñi di ko maye ba léegi mu ne loolu moom ngëneelu yàlla kese la moo koy jox ko ne moo tax nit da ñaan yàlla may la ngëm yàlla goo xam ne ci ngay génn àddina te muy gën a c'est ça voilà mu ne wallaahu te buur yàlla zul fadli mooy boroom gëneel al azim gu màgg gi boroom gëneel lu màgg ngay màgg léegi nag mu ne maa asaaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allahi mu ñëw nag di wax ci lu am solo muy ndogal ndogal gëm dogal xam nga wax na la maa ngi ko waajal ñu gëm yàlla boo gëmee yàlla rek yooyu yépp dugg na gëm yonent yi alayhi salaatu salaam ndax ñoo ñu jàngal dogal ñoo ñu jàngal gëm dogal bu doon ndax nit bu doon moom rek loolu manula toog di xalaat di neexum xel ba comprendre lool ba xam ko sax du ci xam benn dara du ko ci xam il fallait yàlla yónni ay yonent alayhi salaatu salaam yuy jàngale lool sinon doonuñ ko woon xam léegi nag mu ñuy wax loolu nga xam ne ni mu amee solo tamit ci ngëm yàlla mu ne maa asaaba min musibatin fil ardi amul benn musiba bu leen buy dal ci kaw suuf buy am ci kaw suuf tremblement de terre tornade ouragan euh, éboulement yooyu yépp ak yeneen ak yeneen amul benn musiba buy am ci kaw suuf wala fi anfusikum du caagante ne musiba boo xam ne day dal ci yéen nit ñi feebar doon gis yàlla xañ la gis doon dox yàlla xañ la dox doon dégg yàlla xañ la ko wala nga am feebar boo xam ne dalay lay tëral ay ati ati at yooyu yépp yàlla ne musiba yooyu yépp di leen dal amul benn loo xamante ni dina am ci kaw suuf wala muy musiba bu am ci kaw suuf wala bu dal ni illaa fi kitaabin min qabli an nabraa loolu mu ngi ci téere boo xam ne yàlla bindoon na ko avant muy lawhul mahfuz mooy yàlla li am yépp xam nga gisoon nañ bi ñuy gis suuratul qalam yonent bi ki suñu boroom dane woon alay euh, subhaanahu wa taala këne yonent bi alay salaam dane woon yàlla li njëkk bind mooy plume boobu bindukaay boobu mu ne ko bindal liy am ba yawmal qiyaama ba àddina bi jeex ba yow man am lépp mu bind lépp moo tax dara amul dara loo xam ne day xew mel ni lu bees ci yàlla yàlla lépp lépp li li xew tey ak li nar a xew de mille soixante-dix-neuf benn la ci moom amul ñu naan noo kon loolu il faut mu xew ba pare mu door koo xam benn la mm. te lépp bind na ko mu ne lépp musiba yi am ci kaw suufa gi am ci seen yaram yi yéen nit ñi mm. lépp yàlla bind na ko feebar bu nit war a am moo xam nit ku nar a sidaaw ak yooyu yépp wala kuy loola nar a dal yàlla nee na man bind naa lool bu yàgg mu ngi ci téere boo xam ne laata loolu di xew laata feeb boobu di xew mu ngi woon ci téere boobu mu ne nag inna dhalika gis nga lii alallahi yasir dajale loolu lépp loolu lépp nar a xew ci benn téere boo xam ne am na mu moom moo njëkk yi xew loolu ak yomb ci yàlla te def na ko kat léegi lii nii gis nga aay bu ci nekk dafa am relation wa ki fi ñu jóge ci kaw i'lamu annama al hayatu dunya mooy léegi yow nit ki bu dee xam nga ne lii naa am te lii dafa tudd musiba yi rek mais tamit bànneex yi am ci kaw suuf yépp bind na ko mooy ne lépp waa ji kañ lay am bag kontaan di di arrosé xaw ma lañ koy <laughs> lay kañ lay lañ koy embauché mu kontaan am salaire bu baax kontaan mm. di marié fële ami doom ak yooyu yépp bànneex yooyu yépp delluwaat gis say mbokk ak yépp loolu lépp yàlla ne bind naa ko xam nga nit ki bu xamee loolu da nga noppalu loolu la hmm, foofu laa doon ñëw hmm. mooy ne yow bu dee xam nga loolu <laughs> kon kay wërsëg waaw tax jox taxul ngay warul a tax nga jaay sa diine ndax de toute façon li euh, euh, boroom xam-xam yi li wax tamit te yonent bi alayhi salaam tamit wax na ko hmm. euh, yonent bi alayhi salaam dane nit ki du gëm xadiisu ja jaabir ibn abdullah du gëm dëgg-dëgg du du mos du mos cafkaay ngëm yàlla ndax ngëm yàlla cafkaam boo ko xasee mos àddina bi lépp ay fàdd mooy yi gaa yi wane nii nii ay divertissement yi mooy ne yow beneen île nga nekk dafa mel ni mooy ne lu gaa yi lu ñu ko pompe pompe naan dafa neex non sa mm. Ah! Mm. mooy ne yow affaire bi du la niru dara. <laughs> ndax kooku dafa am dafa mos cafkaay ngëm yàlla. te nag kooku yonent bi alayhi salaatu salaam na ki ki am loolu ki am loolu mooy ki nga xam ne moom bokk na ci yim wax que day xam ne li ko dal li ko dal maa asaabahu lam yakun li yuxtiya lu ko dal ci métit ci nattu de toute façon manul woon a ñàkk a noonu manu ko woon a teggi dal ci keneen waaye tamit lu ko mooy ci métti bu ko woo xam ne comme musiba am moom moom comme comme avion bu wadd am bu rescapé kooku noonu kooku noonu rescapé boobu ñépp dee moom mu dund mooy ne par affaire yi noonu rek la waroon a mën a dem mm-hmm. te ndax loolu la yàlla dogaloon mu ne nag nit ki fokk yow nga àgg foofu ngir nga nekk koo xam ne nag mooy ku mos cafkaay ngëm yàlla moo tax musiba du la dal tout le temps ngay ut ay bouc émissaire comme gars yi ni ñuy def waaye nit boo demee dañ maa liggéey mooy mënoo dëkk ci loolu hmm. ndew na ngay mujj ñaaw ya ñaaw njortu ci ñëpp ba pare di tooñ hmm. Hmm. yàq tamit say relation ak nit ñi ndax doo doo mën a nekk kenn yow ku ne nga bëgg nga xoole ko ne mooma boo demee mooma liggéey boo demee li ma dal mm-hmm. moo ma moo moo moo moo moo moo ma kii de moo ma mm-hmm. boo naree dëkk ci loolu kan ngay kan kan ngay dundal mm-hmm. te boo ci di protester mooy yow doo sant yàlla mukk ndax ci kaas rek ngay dëkk te kaas yépp bàkkaar la ndax da ngay ba pare li la yàlla teg nangu koo na moom la dal rek ndax sama xol rafet na de ndax eh, yàlla ndax tuuloon keneen waay mm, sama xol bu baax li yàlla balaa nga koy gëm foog nga xam ko voilà loolu boo ko xamul mm, ñàkk xam googu moo voilà mooy ne boo xamee loolu que ne yow sa wërsëg mm. sa li ngay am sa àpp dund kañ ngay ciiw yooyu yëpp yàlla bind na mooy ne lu la raw lu la raw doo ci jooy mooy siyaasatul mm-hmm. euh, euh, al bukaa i ala labanil maskub loolu bariwul njariñ mooy mm-hmm. yow di doxale noo xam ne tout le temps mm-hmm. <laughs> bàyyi ba meew mi tuuru mu leer mënatoo koo naan nga ne fi di kaas rek naan bu tuuruwul woon <laughs> non tuuru na pare yow kay fexeel boo liggéey lu tuuru mais bii moom bii moom suuf si naan na <laughs> mooy ne danga nit ki ta pourtant moom lay wax ci kanam li kay laa tasaw ngeen bañ am mettit di rëccu ala ma faatakum li leen rëcc li leen rëcc ngeen bañ cee nekk di ko mettit la waay waay jële waay nga ne moos lii bu ma defoon lii lii du ma dal tout le temps mooy lu ñëw rek yow loolu ngay wax nit danga waaju la mën a waa xam ne dalaa am lu mu la war a indi far mu nelaw tayu ko hmm. nga ñëw naan ah, di protester rek hmm. ba bi weesu na moom kay moom bu doon eh mooy loolu weesu na hmm. yi weesu moom jarul lenn rek la mooy man nga ci tirer leçon mais bu ci nekk ji jooy mu ne li kay laa tax saw ngeen bañ di jàq di di am mettit alaamaa faatakum ci li leen rëcc naan ay woy bu dem bu woy woy bu dul woon lii nekk di am ak ak xusn mooy di njàqare ci li rëcc non mooy ne yow fexeel kay mm-hmm. lii rëcc na mm-hmm. fexeel li ci kanam te nit ñi fii yu bari du lu baax mm-hmm. ñoom affaire affaire àddina rek la lañuy ñuy jooytu yi leen rëcc ci affaire àddina rek mais doo gis mukk kenn ne ñu ne ko démb de Euh, walla koor gi weesu de naafile yeeg yooyu moom demu ci benn waaye du rëccu mukk du jooy lan moom naa du ne aka aka néew koy gis mu naan ah. mm. wax dëgg yàlla de moom moom bu démb bu doon tey moom yooyu moom bëggoon naa cee dem waaye mooy ne loolu du foofu lañ koy wax mm-hmm. ñoom ay ay ay kii bi rëcc mm. ay waay moo doon sama chance waay moo naroon a doon sama chance <laughs> yooyu rek lañuy wax <laughs> mais sa gis nga fële lañ dem fële ñun daal benn bàyyi defal yàlla lañ waaye bàyyi defal yàlla lañ fa fekk boo xam ne mais ku ci nekk 1000 euros la la may. nga ne moo lépp ak lépp ak sawaay quoi bàyyi ma ma dem mu ne fi naan ma toogal toogal toogal rek <laughs> tawam xamul ne 1000 euros yooyu da ko narul woon am rek. Mm, <laughs> mais ñoom en général ci loolu lañ koy def moo mën a li kay boo xamee nag dogal yàlla def na li am ba pare li kay laa tax saw ngeen bañ di am njàqare ci li leen faat li leen li leen li leen rëcc wala tafraxu waaye tamit beneen côté bi ngeen bañ di wone mbégte bu ëpp doole bu ëpp dayo gu gu jéggi dayo boo bi ma aataakum ci li leen dikkal ci li ngeen am mooy yàlla bu la defalee dara muy xéewal bu dee yawit da nga nar a nekk rek lépp di wane sa bopp waaye maa di dama ko reyante quoi wuu non année moom wuu <laughs> nuit yi ma dafa bari mooy ne yow finalement da nga bëgg mooy bu la nit ñi toppee sa wax hmm. que ne yow affaire bi yow sa effort kese la alors que du loolu du loolu moo tax nit mu ne ngeen bañ tamit di bëgge rek bi ma ataakum ci liñ leen jox liñ leen jox ci ay xéewal nan nga koy kiiwe mooy dangay sant yàlla santal te boo santee yàlla dolli la in shakartum la azidannakum wat naa ne yàlla nee na waat naa ne bu ngeen santee ma dolli leen au lieu nga nekk fi di glorifier sa bopp di jay sa bopp di teg sa bopp foo xam ne àggoo fa wala te da man na la yóbbu ba nga commencé di xeeb nit ñi jàpp na yow yow nit ñi voilà koo ci gis nga nga nga naan non sawaay dafa dafa waroon a def effort comme man mm-hmm. non bu ñu bëggee am li am il faut qu'il des efforts comme moi alors que ñoom ñoo gën a tay ne am na ñoo xam ne doon nañ def effort yu ëpp yi doon def ñoom te amuñu moo tax yàlla ne tamit gis nga yii mooy dogal lool boo xasee am wërsëg du la ñàkk nga koy jooy ndax yàlla bind na saam am moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ne woon Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu nekk gone gu ndaw mu ne ko bokk ci ndénkaane yu am solo yu mu ko joxoon ne ko xamal ne ñin bokk na ci ndénkaane yi àddina bi al umma bi ñépp bu ñu dajaloo woon ñoom ñin ngir defal la lu baax du ñu la mën a defal lu baax lu yàlla bindul woon bu dee yàlla bindul woon ni yow lu baax lool dina la dal di ko am bu àddina bi yépp dajaloo woon ne di ko am doo ko am waaye tamit bu doon yàlla dafa bind musiba bu la nar a dal communauté bi àddina bi ñépp dajaloo ne loolu du la dal foo lay dal ndax kat buur yàlla xalima ba doon bind dogal yi ak wërsëg yi yooyu wow na te këyit gañ doon bind fendi na mooy ne dara lañ farul effacer wala di di di di gomeek loolu amul de nit ñi luñ la bëgg bëgg bëgg xam nga nit nit ñi buñ mënoon dara rek léeg-léeg nit dina génn àddina bu nit ñépp buñ sañoon bu génn àddina fa lawlaa in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum saadiqin li wax ci suuratul waaqi' mooy loolu lu ngeen bëgg-bëgg waa ji yàlla bind ne tey lay dee moom loolu mënu ngeen ci dara médecin bu ngeen ko yóbbu yi euh, médicament ya doon fajaate du ko mën a faj ndax lan dogalu yàlla taxaw moo tax mu ne ko te kat xale bu ndaw la ñun lool boo koy wax xale ñu naan bàyyil gone gi ngay jàngal yii di ko wax affaire yu raglu yi <laughs> xale la woon moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam di génn àddina treize ans la hmm. ñun gone 13 ans imaginer nga koy wax yi boo koy wax naan bàyyil gone gi ngay jàngal yow mal xiyaam yi <laughs> di ko tiital bàyyi ko mu <laughs> hmm. mu ne ko lool la nit ñi gis nga àddina bi hmm. takat ñu bari ñu bari ñu doon jox conseil yooyu ay xale la gis nga biñ gisoon bii weesu Abdallah ibnu Omar moom it gone la woon doomu naaw Omar la gone la woon yonent ma nee na yonent ma lay saab saab dafa jàpp sama mbagg yi li ma ne ma mooy bi mu naan ko nekkal ci àddina bi kun fi dun comme ku ku ku koo xam ne ku tumuranke nga mm-hmm. étranger nga biñ doon wax bii paase ah, walla kuy jéggiw yoon kuy jéggi tali mm-hmm. te na nga jàppe sa bopp tout le temps ne yow ci ñi ñuy rob ci jour boobu ci ngay bokk gone la woon ko fii bés boo ko fi waxee gote mu dem boo ko yaay mu porté la plainte ah, hmm, hmm. Hmm. loolu dangay wan gis nga niveau yi léegi ni mu ni mu wàcc mooy ne moo tax danga doon gis ñoom imam Malik rahmatullah à l'âge de 17 ans la nekk imam ah bu mag di jàngale 17 ans ñun 17 ans xamaguñu sax naka la ñuy jàppe léeg-léeg ndax jàngaluñu ko woon. c'est ça. 17 ans mu nekk koo xam ne man toog di jàngale ci fànnu xam-xam yi ndax lan ñoom dañu mooy ne gis nga ñun am ñun li ñu kii naan ndax euh, dañuy gis ñun da am moo tax nit day am 60 ans jàpp ne jeune la ba léegi mm. jeune jeune de 60 ans man dama fenn mm. sama karaw bi dafa ñëw ba léegi <laughs> <laughs> alors que mais xam nga maa naa Seydina Muaz mi nga xam ne moom bi muy génn. Hmm. njiitu borom xam-xam yépp yépp. loolu imagine nga mooy lan mooy képp ku ñuy wax ci xam-xam ak ab sëriñ bu am am xam-xam ak lu mu man di am kookoo koy jiitu yow mal am te trente am nañu ne trente trois ans la génn àddina wala trente quatre hmm, mooy ne hmm. affaire yi amul ñun li ñu jàpp nii comme ñun suñu société yi léegi ay ay il faut attendre dix-huit ans il faut attendre kii yooyu yooyu amul ci l'islam l'islam moom lenn la am na am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne Mahmoud ibn Rabia moom nee na man li ma fàttaleku ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy euh, dafa ñëwoon seen koñ seen koñ noonu biir Médina quartier yi mm. mu dem seen quartier waxoon léegi ñu ko doon utal ndox ngir mu jàpp ci benn teen mm. mu jàpp ba pare après euh, mu mu mu mu guux ci ndox mi di di fo xale yi. Mm. di leen ko buusu di leen ko naan moom nee boobu cinq ans la am. Mm. mooy ne même cinq ans. Mm. yooyu mooy bu doon ñun dañu jàpp ne kii ñoo xamul ne nañ dem xale yi nañ dem foweeg yooyu. déedéet moo tax da nekk mag yoo xamante ni am nay jamono. xam nga xoolal risaala téere boobu. ci ngiru imaam Maalik risaala bu Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah mais introduction bi boo koy xool moom neen benn benn benn xaritam bu yoroon daara mm-hmm. doon jàngalay xale mm-hmm. moom moo ko demande mu bindal ko loo xam ne ci wàllu fiqh imam Malik ak yooyu mm-hmm. pratique yi ak ak li jëm ci wàllu li ngay gëm ak li ngay fas ak yooyu euh, loo xam ne moom lay jàngal gone yi gone yi gone yi ah, yi nekk ci daara yi ah, débutant yi ah, mu bind risaala téere ko tere nga téere boobu mm. léegi da ngay am 60 ans doo ko xam sax mm. da ngay am 60 ans te loolu pour gone yi la ñi nga xam ne ñoo doon dooram mu ngi mel ni ñu ne primaire waa primaire la woon mm. pour waa primaire léegi da ngay dem université am docteur en fiqh te manoo bon da ngay gis moom ndax ndax gaa yi ni mooy façon éducation bi ñu bi ñuy kii moo amatul solo te lépp gone yi dañuy jàng ngir dañuy jàng ngir examen mooy li ñuy bu examen bu mën nañoo bañ a jàng ba examen ñëw ñu redoubler d'effort. ah oui gis nga ñu jàng. Hmm. ba am examen bi. Hmm. ca suba bi wala ci quelque jours hmm. boo leen laajee même question yi dootuñ ko mën a tey ah, ndax fàtte nañ ko ndax jànguñu ngir. retenir du xam-xam ne. ngir diplôme. moo tax léeg-léeg da ngay gis koo xam ne. pourtant professeur la mais amul niveau. Mm. amul niveau bari na de ouais c'est mooy ne tricher wul. Mm. deful dara jàng na ba am diplôme yi mais façon njàngin ne baaxul. ndax jànguñu ngir am xam-xam ne dañuy jàng ngir poste wala ngir loolu. mais man nga boole yëpp man nga jàng. Mm. l'objectif na nekk ñu am socle de connaissance boo xam ne. ci la ñuy jaare am diplôme. booboo am maanaam sax. mais bu dee ne yow li nga jàng li nga examen tey bu subaa buñ la ko laajee xamoo. léegi ñu jàpp na yow jàll nga nga def concours boo xam ne da nga koy waajal. kii ko après nga fàtte ñu jox la ay gone. Mm. nga leen di jàngal. des nullards sur des nullards génération de nullards double de nullards. Mm, crise crise mm. éducative am. crise éducative bi am. Mm. ñuy wax moo tax affaire yi euh, mm. euh, même ñun tendance boobu la ñu boo gisee nii ñun ñun. Mm. ci conscience sénégalaise. mooy kuy wax ci diine il faut mu nekk pas boo xam ne day am sikkim am sol ah, yére nekk mooy imaginer wuñ waaju solub diinam fee wala nekkub jeune. vingt ans. di wax yoo xam ne yu koom yu yu ci. waaw mais saa du nit. mais kii fu jaar. mais saa yi fan la jàngi ndax noonu mooy mooy mm. alors que nag mm. ndax après boo nekkee mag day am yeneen soucis yoo xam ne moo lay gën a yitteel ko xam-xam di dugg moo tax jàpp doo ko doo ko man mm. mag ñu bari ñu mën a jàpp noonu ndax dafa am yu bari yoo xam ne ci lañuy ne alors que gone loolu rek kay nekk soucis jàng rek tam li muy mokkal ci gone mooy day day des alors que boo nekkee mag boo kiiwee ñu ne la yooyu sa sa magasin ba de guys cambriole lañ ko nga fàtte la nga jàngoon. sa xel mi ndax. <laughs> dëgg la kon loolu la. xale yi voilà loolu la doon wax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ne ko gis nga nit ñëpp buñ mm. dajaloo. Mm. ngir bëggal la lu baax. Mm. loo xam ne yàlla bindu ko ci yow. de toute façon mënuñu naa defal lu yàlla bindoon ci yow. bu le contraire it noonu la buñ la bëggaloon musiba. di la wër ngir ray la saa su ne di la lu ndax mu ngi mel yonente mi alayhi salaatu salaam ja bi muy woote waa Makka ñépp dañu bëggoon mu ah, dee dañu mujjoon ne nañ ko bàyyi rek natarabbasu bi raybal madun léegi mu dee mm. comme que def nañ lu ne manuñ ci dara waaye bàyyi buy dee affaire yi di fay mm, mais manuñ ci dara ña bëggoon mu dee dee nañu mm-hmm. te deewaguloon mooy ñoom Abu Lahab Abu Jahlin ñooñu ñooñu première xeex la gaa yi ci ëpp ci ñoom dee un an de gàdd deuxième année gàddaay xeex bi njëkk am diggante Quraysh ak l'islam conf boo xam ne contact direct xeex direct li ñu dee ñoom mm-hmm. te ñoo doon ko doon wax naan bàyyi leen ko rek leen mu dee muy dee affaire yi di jeex pour ñoom bu dee ñoom après ñoom ñu nekk ci li leen neex moo tax ñépp bu dajaloo woon bëggal la lu bon te yàlla bëggul lool bindu ko woon ci yow du la dal du la dala kon nag mu ne kon li kay laa ta saw buur yàlla dafa def lii nga xam ne lépp lu di dal ci musiba ci seen ci suuf si wala ci seen bopp loolu ne mu ngi jib téere bu mu bind ba pare loolu nag da koo def ngir yombala leen mbir yi ngeen boo xamee lool hmm. waaye nga bañ fee nekk bi jàqati ci la hmm. rëcc hmm. bu dee lu baax moo la rëcc ñaanal yàlla li ci kanam gën la ci ginnaaw bu dee nag yi fi àddina la bu ci jooy mm-hmm. ndax daa nekkul woon rek sa wërsëg mm-hmm. voilà wala tafraxu bi ma aataakum lu leen yàlla defal tamit mm-hmm. ngeen bañ cee nekk di wane seen bopp kontaan kontaan goo xam ne yàlla taxul mooy lépp ci man la wallaahu ndax kat buur yàlla te buur yàlla laa bu bëggul kulla muxtaalin faxuur képp koo xamante ne nii muxtaal la mooy koo xamante ne day rëy rëy lu ñëw rek lu baax lu mu am rek ne du ma seen moroom lu ne rek ba pare rëy jàpp ndax loolu ku mel noonu foo jaar nga xeeb ci des faxuur ba pare bëgg puukare puukare rek waa joo xam ne moom boo ko gisee muy bond mel ni euh, ñay la ëpp mm-hmm. naat yooyu foo ko gis muy mu ne nag buur yàlla bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëyu waaye bëggul ñi nga xam ne dañuy puukarew ci li leen yàlla defal xam-xam bu bareeg yow am xam-xam jàpp ne yow daa di gaay léegi say say say sujet lañu hmm. non non li kay laa tafraxu ngir ngeen bañ a di jubiler gu ëpp ci li leen yàlla jox hmm. xam-xam bi mu la jox dangaa foog ne manula xëy naawal hmm. moo tax dafa am benn boroom xam-xam boo xam ne ci ngiiru imaam Shafi'i la bokk mu imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi hmm. nee na man nee na dafa doon dafa mas a dem benn benn kii nii comme que imaam da doon jàngale boroom xam-xam bu mag la nee na benn jour dafay dugg fi muy jàngale ci xelam mu ne noo fii moom maa fi mooy moo fi raw quoi hmm. ci loolu la mu ñëw toog hmm. taalibe yi toog yi toog nee bi mu toogee rek benn jigéen taxaw ci bunt bi ñëw hmm. ne daa amoon de lu may laaj hmm. mu ne bismillah <laughs> waa ji laaj ko ci affaire euh, mbërëg la ko doon laaj xay di règle yéegi loo xam ne moo ko doon jàngal taalibe yi de mais dara xamu ko ci nee na affaire bi mel ni li ma xamoon yépp dafa naaw nee na taalibe yi ñoom dañoo toog ba xaw a gêné wu quoi ah, sëriñ baa ngi lii ñu ko laaj moo ne waa ji laajal ndaw si laajal mu laaj hmm. manula tontu dara te moo leen ko doon jàngal hmm. affaire bi dem ba mooy jataay bi day day day diis quoi ah, c'est ça c'est ça ouais <laughs> Euh, dafa mel ni après dana kenn moo ko tontu. Hmm. ci taalibe ah, moo ko dimbali. mais moom li tax loolu parce que li mu foogoon ne. waaw buur yàllaa ko def mu ne beneen yeneen mu ne beneen yoon. Mm-hmm. mu ñëw dama jàpp ne ma wàcc nag sama bopp jàpp ne fii ñépp. fii maa fi gën a nuyul mm-hmm. même may jàngal maa leen gën a nuyul mm-hmm. jàpp ma sax benn gëneelu wàmbule ma leen mm-hmm. nee na bu ma bi ma defee lool mais am na xam-xam yi ma am foofu rek ba ma fa toogee aw ma ko woon laa ma fiy dugg si ndax dafa wàcce bopp loolu moo tax yàlla bëggul bu la joxee dara ngay wone sa bopp moo tax gaa yi bari yàlla leen jox am am ñuy yàlla effacé lépp jekki ñàkk lépp dese nag mu bàyyee leen ay bor ndax léeg-léeg borom alal day ñemey bor. Hmm. ndax day jàpp ne ah, hmm. non sama kii bi sama hmm. transfert bi buñ ma ko defaree rek. am na ku ku ma war a ci jox xaalis bu ma joxee rek ma kii. mooy ne moom day ñeme yooyu. <laughs> <laughs> buur yàlla def nag yooyu yëpp jotoo ci. mu bàyyi la boor yi. c'est ça nga mujj. resto du kër sax yow. waaw hmm, c'est ça da nga koy rusatee dem ndax fa ngay mën a dem mais rus nga faa dem ndax ñépp xamoon nañ ne amoon nga. Hmm, hmm. boo mooywul nga toxu dem beneen dëkk buñ la xamewu woon te loolu manoo ko ndax gars yi dañ leen di fay te foofu foog nga fay si. mooy ne loolu la am am xam-xam ak man-man. bu la ko yàlla joxee. bul jàpp ne yow. yaa gën ñëpp yaa wala boog non loolu du loolu mooy ni lépp mm. al fadla mm. al fadlu kulluhu ngëneel daal lépp ci yàlla bu kenn jàngal nit wala jàngal ay nit mm. ba jàpp ne moom gën na leen tarfatalaay ni non mukk mukk ba jàpp ne moom mu ngi ci benn euh, strade gaa yi ne ci suuf comme rek non mooy ne gënoo gaa yi ah. yow danga waroon a gis rek ngëneel gu yàlla def mu lim leen bëgg a xamal ñoom mu def yow ngay poste bi muy jaar xam nga ab ab facteur du ma indi lettre ba pare di ngandal naan voilà hmm. nga ne bu dul man hmm. doo jot ci lettre bi du ko def ndax jàpp ni c'est normal même boo koy remercier waaye waaye ma mooy ne nit ku ne nag muy hmm. am am man-man xam-xam boo am di ko transmettre ay nit loolu rek nga war a hmm, jàpp mooy ne man intermédiaire la hmm. te nag réseau bi nga xam ne ci la internet biy jaar hmm. du puukarewu ci kaw waa ji koy jot mu doon mu man câble yi ngeen xam. waaw câble du wax loolu. <laughs> ndax intermédiaire la yow it da xam ne intermédiaire nga rek. boo ko demee nag yow nga noppalu. noppalu voilà. kon nag buur yàlla ne wallaahu te buur yàlla laa yuhibbu bëggul de kulla muxtaalin képp koo xam ne day puukaréew day day rëy rëy lu ba faxuur di puukaréew ñooñ mooy ñan mu ne alladiina mooy ñi nga xam ne mm-hmm. yabxaluuna dañoo nay mm-hmm. ci am am bu leen yàlla xalu yabxaluuna dañoo nay ci xam-xam bu leen yàlla defal am na ñoo xam ne jamais ñu jàngale te pour pourtant li ñu xam mais loolu jariñu leen dara ndax bu yàggee de toute façon innamal ilmu bit ta'allumi la yonent bi alayhi salaatu wasallam gis nga jàng jàng xam-xam ci di ko jàngale ak di gëstu yow di jàng ci noon ngay amee xam lool lay des lay rester mais bu dee da ngay am xam-xam bu bari nga toog après doo réviser. Mhm. te jàngalewoo ko affaire bi day naaw. day naaw kay. Ah, lool la mm. boo gisee bokk na li gën a tax. Mm. ku mokkal nii moo tax ku mm. mokkal day am. programme de révision. bu muy def soit ci ay naafile lu koy def. waaw naafile day ut loo xam ne. semaine bi wala boog ci jour bi wala moo xam nu mu koy organiser. dina ci tari kaamil bi. Mm-hmm. ci noo xam ne hmm. programme ndax bu deful noonu affaire bi day dem hmm. moo tax yonent ma lay sar sam ne alxuraan bi téye leen ko ndax hmm. moo gën a gaaw ci détaché wu dem yoonam bàyyi mu boo takk mu jekki dem yoonam ah <laughs> day naaw de xam-xamit loolu la mooy li nga xam te mooy xam-xam yépp xam-xamu diine xam-xamu allah àddina lépp ci yem fii nii prof bu toogoon defatul ay recherche ndax moo tax léeg-léeg sax booy jàngale yow da ngay jàngal xam ngay naan bitee keroog mu ngi naan day kii. waaw xaaral ma delluwaat ci kay ndax noonu la. mooy noonu nga li nga ndax xam nga mu ngi doon fàtte ni mu jàngoon. ndax da koo gëjoon a. am koy laata jël euh, xam fitam bi. voilà loolu la mooy da ngay tiit. waay waay c'est ça ndax mbir mi ci woon mais mm. mooy pour nga mën mm. il faut nga reprendre sa affaire yi. Mm. moo tax bokk na ci façon bi gën baax pour téye xam-xam mooy di ko jàngale. Ah, mooy da nekk ah, ci benn doo ko fàtte tout le temps yaa ngi ci mais boo ko bàyyee te doo réviser. oui. ndax man nga bañ a jàngale ndax amoo ñooy jàngal wala mais hmm. ngay toppaat mbir yi mbir yi c'est mais boo ko bàyyee mu bala bala c'est ça alxuraan de moom alxuraan moom moo ci raw moom hmm. booy ba mu lay ba hmm. nga toog saar boo xam ne da nga ko mokkaloon gëjoon ko kii ay hmm. weer. Ah. di jéem a tari. Hmm. doo àggale. Ah, man dama ci jaaxle sax nga càng fenn man bi ma nekkee Sénégal jàng naa ba wàcc tu ñu ah, ñëw togg foofu bu ñu wàccaan <laughs> alxuraan tu vois. waaw ñu ñëw toggal ay ceebu yàpp laa comme ça tu vois tout ça tu vois. wala de mel ni danga naan lool est-ce que sax mais ma ñëw fii rek gis nga ko tu day naaw da nga mais man loolu. waaw toog ba mu waaw saar yu ndaw yi moom yi may jullee yooyu moom toujours. ci wàllu ah, ci c'est yeneen yi tu vois boo boo ko commencé rek dinaa kii mais man. pour mu réciter ko c'est tu mm, ku ko bàyyi mu bàyyi moo tax imaam Ahmad rahmatullah alayhi dañ ne ko. Ah. mais yow dañ ko gis daan ko taalibe yi da ko gis mu yor. mu yor uh, taayo mooy yi ñuy bindee. Mm. porte plume xaw ma. Mm. ak yi yor daay yooyu. waaw waaw mm. ak fu muy bindee yooyu. taalibe bi te imaam la moo imaamu dëkk. jamono ji sax. Mm-hmm. ñu ne ko mais waa imaam yow yàgg lii ba kañ. mu ne leen ah ba ma minal minal la la mahdi ilal lahdi ba na ma ko tàmm ba ma tàmbalee ba léegi. Hmm. xam nga moom laa doon yor ba may commencé di ba mu nekkee tuut tànk di wut xam-xam moom la doon yor. Hmm. mu ne ko bala ma koo ba. Hmm. mooy sama jàkk moo moo taxaw. mooy loolu la. pour wan ko ne. nekkul ne man ma dañ naan jamono yu bële. xam nga loolu moom njàngum àddina. fii affaire àddina yi lañ lay wax noonu. Ah. jàngal après bo hmm. après njàng mi day jeex. Hmm. te loolu sax waxin la rek. Hmm. mooy ne na nga doon jàng doo ko jàng mais da ngay continuer même buñ la jëlee ci entreprise da ngay jàng ba léegi. da ngay jàng kay moo tax ñu lay defal ay formation c'est yoo xam ne tout le temps foog nga def ko. ndax sinon da ngay dé sa njàng mi day dé da ngay nekk da ngay tomber dans le désuétude. waay waay gars yi dootu dañ naan non sa waay logiciel. foog logiciel am na ko changer. <laughs> ndax yam xamoon moo tax tout le temps nga gis. ay formation ah, yi ñuy defal yi ah. travailleurs yi. ñu mën a nekkaat ci kii li tax seen am na benn comptable bi fi ma doon liggéey médecine du travail la mujj gi hmm. dafa xaw a sax tu vois perturbé ko logiciel yi tu ah. parce que changement yi ci nekk tu vois te moom il préfère sax moom bind ci seen machine ah mooy tabax waay waay c'est ça. Ah, tu vois, Minimati, tu vois, je m'en sors pas, tu vois, avec si, les logiciels, ça change tout temps, tu di di am ay dépression gis nga ko. tu vois la même même yëfi àddina moom nañ xam moo tax ñu formation. mais mm, mm. ci nañu la CD yi nga am day am mm. loo xam ne. waaw ndax il le faut. Mm. sinon affaire yi day dem. day dem mm. naan ni ñu liggéey démb lañuy ñuy liggéey. ba tey day continuer xam-xam tamit mm. noonu la. mooy xam-xamu diine. bi nga xam ne moo ëmb àddina ak àllaaxira yi lool la. boo ci nayee. toog waa du xamal kenn day nekk sax xujjatun alay ah, moo tax mu ne. Euh, yonent bi alayhi ne. loolu day nekk xujjatun alay laka aw alayk xam-xam mm. day nekk lay pour yow mm. ci sa kanamu boroom ah, bu la nee waaye yow ah, sama yow xam-xam bu mën a joxoon loo ci mm, def mm-hmm. ah man moom doon naa ci jàngale doon naa ci dimbali doon naa ko jëfe d'abord mm-hmm. ngir ah, yow mu waa baax kon loolu day nekk lay pour yow mais tamit day nekk lay contre yow bu dee ne loolu lépp defoo ko xam-xam ba loo ci def jëfe zéro def hmm. jëfe woo ah, yaa ginoon a kàccoor ñépp te yaa ginoon a xam ne hmm. ndax léeg-léeg ko xam day kàccoor hmm, bu bu gëmul yàlla ndax day xam ah, rouage yi muy euh, la ah, de procédure bu fexe ba dossier <laughs> <laughs> ndax moom dafa xam affaire fi muy jaar kon yow jëfe defoo doon nga jàngaleem ah non ndax moom dafa bokk ci alladina yabxaluuna ñi nga xam ne dañ doon naye seen xam mm. mu ne jëf léegi mu ne kooku xam-xam bi day nekk mm. Mm. day plaider de moom pas pour ndax léegi moo yow amatoo lay ndax amoo xam nga ku xamul yenn yi mën na nekk lay xamul te am na yoo xam ne sensewul sax xam mais yow mi xam ba pare di def le contraire bu boobaa day gën a garaaw mm, moo tax nag yooyu moo tax mu ne loolu nag lu garaaw la alladina ñi nga xam ne mm. yabxalu na dañoo nay seen am mm. am gu leen yàlla may wala dañoo nay ci seen xam-xam bu leen yàlla jox moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne dañ koo laaj ci wàllu diine lu mu xam te waa ji il mu xam ko ngir kii ko mu bañ a tontu waaj bàyyi ko waa ji continuer ci gréeram kooku moom dinañ ko laxaab laxaabu safara mooy safara moom dina fa dugg hmm, voilà mooy ñu laaj ko loo xam ni comme waajoo xam ne daa ku ñëw hmm. ne moom dafa am problème am ci julli yi waa man sama kii nan laay def hmm. waa ji koo xam ne non sa waay non tànqam lu ko mel ni dégg ko waa ji kii mu fexe daal ba kii. waaw waaw bañ ko waxal. voilà waa ji moom léegi. Hmm. bis bu continuer di julli julli ju yàq. waaw ndeysaan gis waaw waaw waaw war nga ko leeral. ndax hmm. moo tax affaire yi du ay affaire sama mbiri bopp. waaw danga cee moomul dara mooy posture bi ñu wax sànq. moomoo ci dara te hmm. amul. ay ay ay damay waaye non bu ma kenn déranger no yooyu moom amul. ndax li nga. bu dul lool bul woon xam dara kon hmm. boo xamuloon dara kenn du la laaj hmm. <laughs> voilà hmm. mu ne kon alladina ñi nga xam ne yabxaluuna dañoo nay wa ya'muruna naa sa bil buxli ñoom yemuñ ci seenu nayu bopp mais wa ya'muruna an-naasa bil buxli ñuy jàngal nit ñi ak nay xam nga léeg-léeg ci wàllu am am nii ngay gis nit ku mel noonu ñoo xam day am mais day nay au lieu mu yem ci nayam mais bu gisee keneen kuy saraxe di joxe. bien sûr yow bés boo fi toog gis nga bés boo fi toppee taalibe yi dem nga mel ni ñoom. gis nga ah, mooy ne yow. ñoom dañuy ñëw. Mm, ñu ne daa am lu ñu war a def ci jàkk ji. Mm-hmm. mu mel ni ma manu. Mm-hmm. naan yee. ay waaye ka neexoon ngeen fekkoon te kat hmm. oh, démb rek manoon naa hmm. mais tey de moom da ngeen a fekk moom ma joxe li ma yoroon joxe naa ko te waxul dëgg hmm. après keneen di joxe suñu bàyyi jàkk ji <laughs> ñu leen jox ñu def ko seen poos mooy yàq xelu nit ñi ba waa ji léegi moom dootul ndax loolu lépp mooy moom hmm. non seulement dafa nay mais muy jàngal nit ñi ak nay waa joo xam ne dafa nay ci xam-xamam ba pare te du jàngale hmm. wa ya'muruna an-nasa bil bukhli bàyyi leen ci noonu hmm. mooy ne loolu lu garaaw la xam nga mooy eh, ndax jëf yi am nga jëf yi dañ naan jëf ju baax ju ju jalgati moo gën mooy boo xam day jóge ci yow dépassé la dem ci keneen mais tamit contraire bi bi yées tamit mooy bi nga xam ne yow dalay yàq ba pare mm. nga yàq ñi ci des mooy ne man joxew ma mais yow joxewoo ko yemal waaw yemal mais keneen du ko fi def en général <laughs> c'est ndax ndax li tax muy def loolu waa ji seetu lay doon ci moom li yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne al mar'u ne nit ki mm. Euh, al mu'minu euh, mir'atul mu'min mm-hmm. ci benn ci firi yi mooy aji ngëm yàlla ji mm-hmm. mooy seetu mbokkam ngëm yàlla mooy ne euh, waa jooju di joxe mm-hmm. ab seetu lay doon ci moom boo xam ne moom da ciy gis boppam mooy man waajee ngi joxe te ko te man naa ko moom mu koy def loolu day wane ne man ni mu def laa waroon a def. mooy damay sama reflet. damay waaw c'est ça nag damay jox loolu ma bañ reflet boobu am. ma bëgg mu mel ni ma sa waay. Mm. ma mm-hmm, mel ni ñoom de. Mm-hmm. war mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo nay. di digal nag loolu nag c'est yow kay mm-hmm. nee nga amoo jot jàngale woo mm-hmm. mais bàyyil gars yi am jot ñu jàngale yi pourquoi nga bëgg naan non ça va mm, ñii nii ils ne pas motivés xam naa leen mm. mais bàyyil waa ji tante changam te gis nga boo fa demee mm. duñ jànga ah. fa la ñuy nekk di waxtaan walla boog li ngay jàngale duñ ci bàyyi xel mais bàyyil waa ji tante change te yow ma soo koo def mais bàyyil waa ji <laughs> mu ne nag wa man yatawalla képp nag koo xam ne nii nga meloon danga nayoon tey jàngal nit ñi nay wala boog lu la yàlla jox rek nga bëgg ci wane sa bopp ku ne yow la mu ne képp koo xam ne wa man la ku wane ginnaaw bàyyi yooyu yépp bi nga xamee ne baaxuñ nga bàyyi ko ngir yàlla fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid ku bàyyi yooyu na xam ne buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki woomal te mooy ki sant boppam mm. mooy ne ki nay na xam ne li mu am buur yàlla da koo soxlawul alxani yu mooy ki doyal ki doyal soxlawul waa ji am xam-xam tamit di ci nay na xam ne buur yàlla alxani yu soxlawul xam-xamam mais lan nga mën a yokk yàlla sax <laughs> nga ko mën a yokk yow ci sa loo loo xam lan nga ko mën a yokk dara mm. ba pare alxamid moo sant boppam soxlawul sant nit ñi ngir mu nekk ki mu nekk mais sant leen ko ngir yéen ngeen jariñoo la mais pas pour moom wa man yatawalla ku wone ginnaaw bàyyi yu bon yooyu yéen nag mm-hmm. ah fa inna allaha na xam ne buur yàlla nag alxani yu mooy ki woomal li mu jàppoon ne bu bu bu bu buy joxe da koy ñàkk buur yàlla ne non doo ko jox doo ko mag doo ko mm-hmm. ñàkk xam-xam bi ngay joxe day gën a yokku di mm-hmm. nit mësuma gis te loolu existewul prof géographie boo xam ne bu jàngalee li mu xam day ñàkk li mu xam déedéet <laughs> <laughs> dafay gën a nekk sax amaana hmm, gone yi poussé ko mu muy def recherche yoo xam ne hmm. bu toogoon moom rek du ko def du ko def waaye du ko def kon hmm. na xam ne buur yàlla mooy ki woomal lim doon ragal pour ñàkk ko buur yàlla da koy yokkal voilà alhamid te mooy ki sant euh, ñu yem foofu wala ba bii di ñëw ñu àggale benn page bi des muy laqat voilà man bu dee mm-hmm. ah muy di ñëw insha muy laqat kon bii di ñu war gis. Mm-hmm. laqad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anzalnaa ma'ahumul kitaaba wal miizaan. Mm-hmm. wa bil qist. wa anzalna alxadida fihi ba'sun shadiidun wa manaafi'u linnaas wa liya'lama allahu man yansuruhu wa rusuluhu bilghaybi inna allaha qawiyyun aziz wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin